bi Hiraql yónnee woon ci aleyhi salaatu wassalaam muy émissaire am boobu mu fa yónnee woon eh, muy axaa tanuux mbokki tanuux eh, gis nañ mujiza ya fa xew yi nga xam ne yu aleyhi salaatu wassalaam wane keroog le ko que mu delloo ko bi ñetti ko Hiraql waxoon ne ko nag ma ko déglul te jàppal ma ko bu kii nag ma ko bindal takkal ma ko déglul ma ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bokkoon na ci ndax dina tudd lettre bi mu ma yónnee ndax dina ko tudd waaw waaye it est-ce dina tudd guddi ci waxam waaye bi mujj mooy xoolal ma mbagg mi ndax dinga ci gis xaatam loo xam ne daal lu lu luy attirer ndax di nga gis ci mbagg mi luy attirer sa attention loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee mu wan ko yépp ba des benn bi hein bu mujj bi bu mu jógee ànd ak lansaar yi bi di dem mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko mu wàcce liiwu kiiwu mbagg bi ne ko nag imdi wëyal wëyal nga dem ci li nga xam ne moom lañ lay yónni moom lañ lay yebal laa <laughs> nee na ci la gise xaatamum wax muy tampon wu cachet nubuwa gi nekk ci mbagg mi moom sallallahu alayhi wa sallam tey ñu waroon a continuer incha allah ba léegi ci xew-xew yi xewoon foofale Tabuuk ah, foofale di Tabuuk am na benn présision bala ñoo jàll insha allah muy tuddoon nañ ci jataay yi ah. mooy julli gi ñuy wax ne da ko julli ci Muawiya ibn Muawiya al-Muzaniyu dañ koy wax tamit al-Laythi muy Muawiya ibn Muawiya al-Laysi ah gisoon nañu ko daldi woon ciy taxaw walillahi alhamdu wal minna ah, dafa am nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne mooy xam nga càllale boobu waxoon nañ la li ci ne li nga xam ne moom la ci imaam al-Hafiz ibn Kathir waxoon ne nakaara da ci am ak xara xara bu tumuranke la bari nakaara eh, gisoon na nit li imaam alxaafiz ibn abdul bar al andalusi radiyallahu taala anhu wa ardaahu yi daldi wax ne lii moom bu doon ci affaire ahkaam yi dara du ci wér dara du ci mat lay waaw amul lenn ci lii loo xam ne dina ci mat lay waaye eh, gisoon nañ ne ku mel ni al imaam al xaafiz ibn xajar eh, comme ni mu naxewoon ci bi muy wax ci wàllu jullee néew que ne ah xadiis bi c'est vrai que yoon yi dara wéru ci de bu nekk waaye boo ko boolee boo xoolee côté yoon yu bari yi day day niru day dëgër day dëgër eh, ne loolu mën na dëgër bu ñu xoolee côté yoon yu bari yi waaye waxoon nañ la insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne xadiis boobu noonu li imaam alxaafis ibn abdul bar wax moo ci am te tamit imaam alxaafis ibn xajar weddiwul ne loolu bi wérul xam nga imaam alxaafis ibn abdul bar yoonam yépp dara wéru ci waaw xadiis bi ay yoonam dara wéru ci dara wéru ci dafa am nag dafa am ñoo xamante ne nii ñoom dañ cee dem nag ci beneen côté boo xam ne nag boobu daa gën a garaaw <laughs> waaw boobu moom mooy ñu ne affaire bi mawdu la hein <coughs> ne mawdu la loolu nag mooy li nga xam ne euh, mooy li nga xam ne nag lool nag moom ñu àgg ci lool nag këna ñi ne mawdu' la ah loolu nag lu ñuy seetaat la mooy mbir mi du mawdu' waaw du mawdu' naka lay nekk mawdu' ñoom imaam al-Hafiz Ibn naan bu ñu bu ñu seetee yoon yu bari même bu dee yépp da daan côté boobu mën nañ ne lu dëgër la ndax lan dafa ndax yoon yu bari yi kon loolu manu nekk mawdu parce que am na ñoo xam ne bon boroom xam-xam yi ñu ne la lii nii moom saa yi mawdu ko quoi mais mbir mi nag àggul ci nekk mawdu de du mawdu parce que loolu benn affaire la may am na lu ko jiitu imaam an-Nawawi est-ce que xam nga na imaam an-Nawawi ci al-Adkaar al-muntaxabu min kalaami sayyidil abraar muy al azkar téereem bu am solo boobu laa ilaha illa ci wàllu zikkar yi muy al li nga xam dañ ko tiiree jële ko ci min kalaami sayidil abraar ci waxu sayidul abraar ki gën ci mbindeef nit ñi muy kan sayiduna rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam foofu indi na fa xadiis bi waaw te foofu kan moo imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi danga ne mawdu la dugal foofu ab ab ab xadiis bu mawdu mukk hein parce que indi na ko ci baabu zikri fi tariq baabu buntu ak zikri tudd mooy mooy mooy mooy sikkar ngay def fi tariqi ci yoon yi mooy comme booy dox wala nga yéeg sa oto di dawal sa moom daal lépp wala nga war en tout ci yoon yi nga nekk en route di wax di di di def ay ay adkaar mu ne moom imaam an-Nawawi foofu wa rawaynaa fi kitaab ibn Sinni wa dalaa'ilu an-nubuwwa lil Bayhaqi an Abi Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam Jibriil alayhi salaatu wa salaam wa huwa bi Tabuuk fa qaala yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishhad janaazata Muawiya ibn Muawiya al-Muzani waaw eh, après mu laaj ko ko foofu dane moom ci Seydina Abu Umaama la jaar riwaay yi nga xam ne moom lañ ñun yi ñu jotoon a tudd ci imaam al mooy yi nga xam ne moo jaar ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mais imaam al moo solo yooyu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam seydinaa jibril da ko dikkal fekk mu ngi Tabuk ne ko yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkeel néewu mooy julli néewu Muawiya ibn Muawiya al-Muzani nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam génn seydinaa jibril génn ànd ak sab'ina alfan min al malaayika loolu gisoon nañ ko waaw mooy loolu gisoon nañu ko mooy liñ gisoon ci loolu mooy léegi bi mu koy laaj la moon imaam an-Nawawi indi ko fii mu ne yaa jibrilu bi ma balaxa muawiya hadihi al manzila ana <clears throat> moom muawiya moom ibn muawiya al muzani mais moom nan la jote kii bi xam nga lii waxoon nañ ko wàccuwaay wu rëy wi qaala bi qiraatihi qul huwa allahu ahad qaaiman wa raakiban wa maashiya ndax jàng gu bari gu muy jàng qul huwa allahu ahad ah qaaiman moo xam mu ngi taxaw wa raakiban moo xam mu ngi war wamachiyan moo xam muy tax mu ngi dox loolu moo tax euh, loolu benn affaire euh, <coughs> mooy xadiis bi am na beneen beneen kii boo xam ne dañu pa mooy mooy junjun loo xam ne boroom xam-xam yi dañu koy wax imaam an-Nawawi xam na bu baax li nekk ci xadiis bi xam na yoon yi waaw <laughs> euh, xam na ne càllale par càllale ñoom ñépp wéradi sauf que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi loolu précision la boo xam ne euh, parce que euh, jataay yooyu parce que ni euh, ñu doon def mooy ne jataay yi buñ ci def bu nekk te loolu dañ ko digg woon te début ba buñ ci def bu nekk dañ koy déglu ba pare dañ koy mooy niñ ko defee nii dañ koy déglu ba pare dooroon ko dugal même bi temps yi ñuy yoree kii bi nu mu tudd <laughs> whatsapp non waaja waa ñuy dugal affaire yi par kii kii bi rek eh, dama ko ñàkk ba xamatuma nu mu demee daa yàgg parce que ab réseau social la <coughs> boo xam ne dañ fay def fichier yéeg yu mel noonu Dropbox waaw kay <laughs> xaw ma sax noonu ngeen koy ndax si Dropbox voilà mooy réseau social voilà Dropbox <coughs> temps yañ ko yoree parce que suñu bos tëj na bu yàgg waaw <laughs> boobu moom boobu nit ki da doon mën a suivre en temps parce que bu dee foofu mooy yiñ defoon bu ñu def rek bu ma déglu ko daanaka ci jour bi mën naa ko ci dugal mooy kooku dañ doon nekk à temps à jour alors que léegi mooy ak archive loolu mënuloo ne dangay dajale lu bari door ko cee dugal voilà dañ doon def nag lu ñu def déglu ko mais jamono yii suñu waaj yi ñu doon dégloo waa ji ñi doon dégloo mbir mi moom moo benn bi moo amoon problème nag te beneen bi leneen lañ ciy déglu loo xam ne mënuñu koo dagg waaw beneen bi nag dafa am problème da ngay da kii ndax dafa war doon xaw yàq moo tax affaire bi nag de ce fait euh, mënatuma woon déglu affaire yi il fallait ma xaar bële la ma fay déglu ba mu jeex ma bu baax bi ma door a déglu yii après nag moo tax yooyu jotaay boobu di wax ci affaire u yooyu mooy ci ci ci kii boobu nu mu tudd euh, jataay boobu noonu di wax ci wàllu Muawiya ibn Muawiya ñu ko defee yàggul ah julli bi foog naa def na yàggul noonu ñaata jataay benn jataay wala ñaar tey laa ko doon dóor tey laa koy dóor a déglu voilà de ce bi ma koy déglu laa ne am na lu ma luppee mooy lan mooy yonent euh, sa euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am lu ñuy wax surtout ñu mujj ñi mooy ñoom comme ñu mel ni ñoom ay imaam al-Hafiz ibn Hajar ak ñooñu xatta ñoom imaam an-Nawawi mooy que ne euh, imaam al-Hafiz ibn da koy wax que euh, mooy xadis bu da'if mooy laaj bi mooy est-ce que xadis bu da'if dinañu ko jëfe wala xam nga keroog bi ñuy wax ci loolu ñoom la naan Hanbali yi. muy ngiiru imaam ahmad rahmatullah ñoom dañu ne ñoom moom bu dee masala dafa taxaw benn mbir dafa taxaw loo xam ne dafa soxla àtte ñu seet xadiis yu wér yi amuñu ci dara lu ciy wax ñu gis benn xadiis boo xam ne ak ak faiblesse am rëyut voilà ak faiblesse am rëyut loolu tamit lu dara am solo am solo la waaw lu ja lu ama am solo la mooy euh, faiblesse am réwit mooy euh, du ab mawdu fa ne wala ab matru mooy ñooñ buñ fa ne ñooñ seen faiblesse dafa rëy voilà loolu seen seen seen faiblesse dafa rëy loolu seen faiblesse dafa loolu kenn manu cee ñëw di di di naan lii dañ ko jëf mooy dañu ne xanbal yi ñu fekk xadis boo xam ne wérul mais nag ñàkk wéram garaawul du lu rëy ñun ñu jëfe xadis boobu ci bunt boobu comme que moom kese lañ fi gis moo gën ñuy sukkandikoo xalaatu nit ñi waaw mooy istinbaatu fuqaha yi ñoom lahum ahl man nañ ko def mais comme que xadis boo xam ne da'if la gaa mais nag da'if gi rëyul dañ koy utiliser boo demee même imam ibn al-Qayyim mu ngi préciser bi muy leeral usulu madhabu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' léegi nag ñoom dañuy wax leen ñoom imam al-Hafiz ibn Hajar eh, yi de dañuy utiliser xadis bu da'if du ñu ko utiliser ahkaam yi moom mooy comme li imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar waxoon lii moom xadis bii bu doon ci wàllu àtte yi la kenn du ko jëfe kenn du ko jëfe mooy kenn du mat lay waaw benn lay mënu cee mënu cee yi moom kenn mënu cee sukkandikoo di layal moom moom moom ses position moom waaw ak lan ñun beneen côté lañu waxoon mais dafa am benn fu ñu bàyyi mooy ak tamit xadiis bu da'if du ñu ko utiliser ci wàllu histoire ñun loolu lañu waxoon ne duñu ko parce que histoire ay fee la soit lii dafa am wala amul waaw mooy ñun li ñu concerné soit buñ tubee ne ah yonent ma lay sarsam def na lii de mooy loolu moom dafa moo ñaara mën a am comme que xabaar la mooy soit dafa am wala amul amul troisième voie soit liñ ne yonent ma lay sarsam def na ko am na wala amut nan lañuy mën a saxale ne am na mooy bu dee ne dafa tegu ci ay càllale yoo xam ne ñu leer la ñu wóor ñoo ko solo nan lañuy mën a saxale ne mbir mi wérul mooy bu jàllee ci càllale yoo xam ne ña fa ne wéruñu c'est tout à fait simple léegi nag dafa am beneen affaire te pourtant loolu moo gënoon a ci xadiis bi mooy da doon wax gëneelu suuratu qul huwa allahu ahad muy suuratu al foofu nag la boroom xam-xam yooyu ñu la wax ñoom imaam alxaafis ibn xajar ne dinañ koy utiliser ci fadailul amal ak yi nga xam ne ñooy nooyal xol bu dee ne dañoo gis xadiis boo xam ne day wax ci loolu fekk loolu tamit il faut mu nekk xadiis bi li muy wax mu am cosaan ci diine waaw mooy muy wax cosaan ci diine te bu boobaa tamit doo fas yow sa xol que mbir mi fas ko ni yonent ma lay saar saam ko wax non parce que nan ngay kiiwee lu wérul nga naan yonent ma lay saar saam di ko fas non mooy dañ teg ay garde-fou xadiis bi du du day nekk dans don fam du garaaw noonu loolu benn affaire la benn muy wax ci fadailul amal ci ngëneelu jëf yi waaw comme yi nga xam ne xadiis yi nga xam ne dañuy ñëw di inciter nit ñu ci saraxee walla ci dox mbokk walla ci ut xam-xam wala ci yoo nga xam ne wala bon ci kii nu mu tudd euh, parce que ut xam-xam <laughs> ay ay ay ay ay def lu baax wala di laaye biir nit ñi xadis yu mel noonu ñu gis ci xadis yoo xam ne ñoom dañoo daif mais seenu daif rëyul ñu ne waaw kay bu mel noonu man lañ ci utiliser di ko wax mais bu yeboo yow mi koy nga fas sa xol ne lii yonent wala sa sa waxu ah parce que comme que wérul manoo jàpp naan yonent ma lay fas sa xol naan moo ko wax voilà te tamit muy wax ci li ñu day nooyal xol comme di wax yëfu waaye li nga xam ne mooy tax nit ñi di dellu ci seen borom parce que c'est possible ñu ne parce que loolu c'est possible que yonent ma lay saa saa ma ko wax mais nag comme que amuñ ci lu leer kenn du dogu ne moo ko wax mais comme que mu ngi wax lu baax ah nañ jëfe rek nañ def rek comme que lu baax la te loolu fekk mu am cosaan ci diine mooy du lu baax loo xam ne da koy créer xadis bu wérul ñëw indi fi jaamu yàlla joo xam ne ñoom daanaka kenn xamu ko ci diine amul cosaan ci diine loolu bokkul déedéet waaw kay ñoom garde-fou yooyu ñu ci def mu bañ a nekk donf gi faiblesse gi bañ a rëy muy wax ci fadailul amal xam nga xam nga benn dafa am benn kii mooy daanaka bépp téere boo gis saar bu nekk mu wax la ngëneel ya ca ne mooy loolu wérul waaw loolu waajaa ko fomante woon ne waaw ñu koy wax naan ko mais yow yow xadiis yi ngay créer saar bu nekk nga créer ko mu naan waaye damaa gis que nit ñi ñu topp fiqhu Abu Hanifa bàyyi fi alquran topp fiqh di wax ci ay fiqh bàyyi fi alxuraan léegi nag ma bëgg leen a inciter ci ñuy ñu ñu sawar ci alxuraan te te jublu ko moo tax ma créé ngëneelu saar yi saar bu ne mu ne la saar bi ku ko jàngal yi wala am na ngëneel sàngam foo gis loolu ci tafsir boo ko gis xamal ne lool xadar tilim tilim la taq taq la baal mu dem waaw léegi. Eh, mooy ci fadailul amal yooyu nag bu dee ne xadis bi wérul kon moom ñu teg ci garde-fou yooyu faiblesse gi wéru euh, tarul nga fas sa xol ne lii nag ah manuma jàpp sama xol ne yonent ma lay saar saa ma ko def moo ko wax ak loo xam ne mooy day yoo day euh, tooyal xol mais nag jamais ci li nga xam ne dañ koy appliquer loolu ñoom lañ wax ba moo tax ngay gis yenn xadiis yi moo tax imaam an-Nawawi indi xadiis bu mel nii fii waaw te le fait que imaam al-Hafiz ibn ne xam nga xadiis bu daif xadiis yu daif loolu ci xam-xamu xadiis nga loolu masoon nañ ko préciser xadiis mën na daif beneen daif beneen daif mais bu ñu baree te seeni doif rëyul noonu mooy dañuy mujj àgg ci dara jaay xasan parce que dañuy xam ne lii am na cosaan imaam alxaafis na xajar moom foofu la teg mbir mi moo tax mu ne xadiis bi bu ñu xoolee ci wàllu càllale yu bari mooy day nekk day nekk loo xam ne xaw yi lu dëgër la même bu dee ñun li ñu nootal mooy li imaam alxaafis ibn abdul bar wax rahmatullah alayhi sauf que bu boobaa tamit am na benn affaire mooy ñi nga xam ne dañu naan bon xadiis bi kon comme que doxu gi euh, parce que ku mel ni euh, yoon bi nga xam ne mooy bu Nuux ibnu Umar boobu boroom lisaan euh, lisaanul mizaan rahmatullah alayhi al imaam al xaafis dane moom mooy aqwa turuqil xadiis mooy bi yoonu xadiis bi yoonam mii moom moom Nuux ibnu Umar bi moom moo ci gën a dëgër ci yoon wi mais nag moo gën a dëgër ci yoon wi tekkiwul ne dafa dëgër de mooy yoon yi wax ndax loolu di nga gis xadiis yu da'if yépp da'if ñu ne nee nag da'if yépp bii moo ci tane loolu walla li imaam at-Tirmidhi di wax loolu te mu induire ku ku ku ku ku bàyyiwul xel en erreur hada al xadiis asaxu shay'in fil ba ne xadiis bii de mooy li gën a dëgër ci bunt bi tekkiwul ne xadiis bi dafa wér waaw mooy ne xadiis yi ciy wax yépp te te wéruñu bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a dëgër ci yooyu yépp léeg-léeg loolu lay tekki moo tax loolu am solo la lu jar bàyyi xel la léegi nag képp koo xam ne dangaa jàpp ne euh, mbir mi yoon yu bari yi comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax man damaa jàpp ne lool la man ngaa jàpp lool mais di ko jëfe tout en sachant nga def li ñu wax ñoom mooy nga def li ñu wax mooy ci luy nooyal xol ak loo xamante ni nii ci raqaa'iq yooyu ak yi nga xam ne ci fadaa'ilul a'mal ci jëf yu ngënee ni te tamit nga bul jàpp nit nag gëm ne lii yonentu Yàlla sa ko doon defam ah. mais daal jàppal ne c'est possible mu def ko parce que c'est possible c'est possible mu wér di c'est possible mais nag comme que amuñu ci ci ci kii yu ñu yor euh, méthode yu ñu yor ak nit ñi ne ci biir mënuñu leen wér na ndax ñooñu wéruñu kon loolu moo tax loolu loolu benn affaire la <coughs> loolu benn affaire la mais loolu euh, ñépp d'accorduñ ci affaire boobu que ne xadiis bu da'if mën nañ ko utiliser ci fadailul amal yi loolu ñépp d'accorduñ ci parce que xam-xam la ñuy wax ñépp d'accorduñ ci am na boroom xam-xam yoo xamante ni dañ ne loolu noonu noonu déedéet ñun d'accorduñ ci loolu d'accorduñ ci loolu parce que fadailul amal yi looy jëf looy jëf dafa war a tegu ci loo xam loo loo mooy bala nga ne lii gëneel la il faut loolu sax waaw parce que lii gëneel nekk na ci bañ koy def dafa war a sax te lépp lu jëm ci wàllu yooyu dafa war a sax ci yonent ma lay saab-saab yonent ma lay saab-saab mi doon corriger Seydina al Bara ibn Azib ci xadiisam boobu nekk sax saxiixay ni bi mu koy jàngal booy tëdd li ngay wax bi mu naan ko war nabiyyaka wa nabiyyaka alladhi wa nabiyyika alladhi arsalta sayyidina al-Bara ibn Azib bi muy net bi muy tariwaat mbir mi ndax wan ko yonente mi alayhi salaatu salaam ne jàpp na ko mu ne wa rasulika alladhi wa rasulika alladhi arsalta yonente mi alayhi salaatu salaam dana ko déedéet da ko reprendre ne ko déet paasa yonent rasul sa yonent ki nga yónni sa ndaw bi nga yónni déedéet sa nabi waaw préciser ko ko ne noonu la mais pas rasul te pourtant rasul ak nabi ci xam-xamu xadiis man nga leen a man nga leen a jaaw man nga leen a euh, kii bu ma nee qaala rasulullah bu ma neexee ma ne xaala qaala nabiyullah loolu dara newu ci mais ñaan nga ba mu ba mu naree kii nabi la naroon a dindi remplacer la dindi woon remplacer par rasul parce que loolu lañ takkoon moom saa salaam reprendre ne ko déedéet nii la waaw nii lañ ma ko nii la nii kon nag. ñu ne mais loolu day wan ne kon mbir yi il faut mu nekk loo xam ne dafa war a sax ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo tax ñoom it mënuñu ne seen wax amul benn solo wala nañ ko teg fële parce que tamit am na am na wàll goo xam ne gu muy dëgëral te tamit lu ñu mën a accepter la ndax lépp ci côté xam-xam dañ ko nekk loo xam ne loolu lu acceptable la parce que ki ne moom man daal say en plus euh, te te ñu mel noonu. dafa am ci ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi boo seetloo ñu njëkk ñi seen doxalin da ngay xam ne dangay gis ne ci seen à travers waxuma ne lool mais à travers seen jëfalin da ngay xam ne ñii moom ñii moom d'accord ñu woon ci lu mel noonu comme ku mel ni ñoom imaam muslim imaam muslim nga xam ne rigueur bi mu àndal ak yu mel noonu nga muqaddimaam bi yim ciy kii yëpp kooku ku mel noonu taxaw mooy diw bu ne ñi soutenir la lekk ne ñun am nañ ci saraf parce que imam muslim ak ñu mel noonu ak tamit le fait que alxuraan aaya boobu nekk suuratu yuusuf mooy lépp quoi man damay woote ilallah ala basiratin ana wa man ittabaani ci lu tegu ci clairvoyance liñ naan nag lii wér naa wérul wala wérul ak gi faible nag loolu ñu koy nañ ko jëfee rek parce que li muy wax waaw dëgg la kooku ko def loolu la hu waje si te tamit mooy parce que yow li nga mooy moo tax bu boobaa comme ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ak ñi ànd ak ñoom dañuy mën a wax ni yow ñun ñépp d'accord nañ ne même xattaa ci atte yi sax xadiis boo xamante ne nii xadiis yu bari yu daif mais seenu daif rëyu ñoom bu buñ leen boolee dañ ciy mën a laye même ci àtte yi waaw même ci àtte yi dañ koy man mais pourquoi pas kon ci wàllu te àtte yi moo gën a garaaw moo gën a garaaw looloo tax duñ ci nangu lu lu dëgër moo tax même yu daif yooyu ñuy nangu mooy dañoo boole wante boo leen boolee ñu àgg ci darajatul xasan te xadis bu dëgëriñ xasan dañ koy utiliser dañ koy man a jëfe mooy bu boobaa ñoom mën nañ la ne yow comme que yow ci àtte yi bu dee loolu ñu nangu ko pourquoi pas kon ci li nga xam ne moo gën a féete suuf muy ci fadailul amal yi nga xam ne mooy rigueur bi bi bi bi bi àtte yi comme ahkaam yi ni ko waxoon amu ko boroom xam-xam yi teguñu ko ci moo tax lenn la mbir mi amaana tarjeex bi lii la incha allah mooy ne comme fadailul amal yi waxuma nag xadiis yi mawdu de comme yi ñu waxoon ay ay ay ku julli kii am lii loolu moom c'est mawdu mawdu kenn bool déggoo ñoom ñu naan la xadiis boo xam ne doofu gi réyut waaw mooy ne faiblesse gi réyul comme ab kaddaab wala mawdu mu nekk koo ab ab kaddaab wala waddaa wala koo xamante ne nii moom xaarimul muru ala koo xamante ne nii faasiq la ñooñu bu dee ñoom la ñoom taxul ñuy wax faasiq bu newee ci càllale bi du doxantu ci càllale bi wala matruk buy doxantu ci càllale bi wala waddaa wala kaddaab ñooñu ñépp fomante kat waxkatulu amul ñooñu moom taxul ñuy wax ko loolu bu bu fi taxaw naan suñu kon suñu naafile yooyu mën nañ ko def kan moo la wax lool sa naafile wax naa la ban téere nga koy fekk ban téere xadiis nga ko fekk amul waaw wa haythu la yujadu bokk na liy wane ne da xadiis mawdu' la te tamit wérul mooy ne boo le fait doo ko trouver ca waa xadiis waaw yow nan ngay ñëwee ci monde des mathématiciens nga wax fi ne leen saa sàng théo théorème sàngam existé na ñoom kenn xamu ko ñu ngi koy dóor a dégg nga ne leen si mais théorème boobu existé depuis ay siècle yi kii ko mathématiciens yi di ci kii les grands les Einstein ñoom ñëpp xam nañ ko gars yi kenn xamu ko ci les mathématiciens kenn xamu ko ci monde bi mais loolu day loolu yow yow dama lay laaj yow moo <laughs> loolu mooy ko noonu ngay comparer julli yooyu ñuy waxa mu ngi mel ni waa ji ñëw ne man de am na théorème bu exister boo xam ne ba mu exister yàgg na gaa yi ne ko mooy ban le monde de mathématiciens le collège de mathématiciens ñu wax leen ko gaa yi amul kenn ku ko ci xam ah lii de ñu ngi koy dóor a dégg waa ji ñu ne ko mais man nga def opération bi ñu gis mu ne non man nag tur bi rek laa xam en tout cas existe na gars yu mag yëpp xam nañ ko bu loolu lan ngay wax naan waa ji day wax lu ko neex kii moom dafa day déliré wala ab kàccikat la wala ab ab ab lan lan la doon mais loolu nag moo niroog nag li nga xam ne mooy mooy mooy yooyu nag waaw buñ ñëwee ne waa xadis waa yéen xadis sàngam xam ngeen ko. imaam Maalik mu jële ci xaw ma lan ak lan ñu ne bu koor gi ñëwee julli leen ñaata ràkk bu nekk jur bu ne loolu ba mu jeex di nga am xaw ma ñaata uurul ay ni bu nekk kiiwa kiiwa kiiwa kii ñoom ñu ne ah loolu dañu ngi koy dóor a dégg lii moom ñu ngi koy dóor a dégg loolu màndarga la màndarga la buy wan ne kon lii kay maw waw maw doon la dañ koo créer dañ koo famante comme ni mu xewee ci mathématicien ya exemple bi ñu la jox léegi moo tax loolu moom kenn waxu ko xadis boo xam ne moom nar la kenn du ñëw naan nañ ko jëfee parce que bon ça peut ça peut parce que lee li tax ñu koy wax mooy c'est possible yonent bale sa sam wax ko parce que ñi ko nettali amaana ko bu dee koo xam ne li tax xadis bi daif gaa yoo xam ne seen xadis yi te wuute mais bokk lu ñuy wax mooy ne dañoo bari lu ñuy fàtte wala lu ñuy juum juum yu rëy mais cette fois-ci ñoo xam ne combinuñ dajawuñ kii wuñ ñoom ñépp ñu ànd solandoo loo xam ne mooy bu boobaa dañ naan lii wérul ku nekk sa càllal lañ naan kii wérul parce que diw a fa nekk waaw parce que diw moom ixtalata moom dafa mujj xel mi dafa xaw a na kii quoi laxa lëmasu lëbëjoo après keneen ki it loolu dal ko keneen ki ñu xool yooyu yëpp mooy bu finalement dañuy xam ne lii du seenum xel moo la bëjoo sinon ñoom ñëpp te jëlewuñ ko bokkuñ fuñ ko jële ñooñu manuñoo bu boobaa loolu lañ naan xadiis bi xadiis bi ak donfam rëyut voilà mais ku ab kàddaab nekk mos xam nga ne kooku moom donfam rëy na voilà kon loolu ab précision la woon ci fadailul amal yi li nga xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñuy soutenir loolu comme ñoom imaam al na Ibn Hajar këne loolu dañ koy jëfe te ñu bari tamit moom lañu ànd voilà léegi dañ doon wax ci nootal bi mooy insha allah li gën a noot mooy euh, di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy li ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax waaw mooy ci fadailul amal yi mais nga nga topp liñ la wax yépp ah, mu bañ a wér mu bañ a rëy te doo fas ne yonent ma ne saa saa ko wax parce que wax nañ la lu tax parce que yonent saa salaam loo koy askanal dafa war a nekk lu leer waroo ko teg ci foog naa yaakaar naa il paraît que on dirait que sa ça paraît que non non il faut que ça soit quelque chose de très clair waaw nga doo ko ko mën a askanale léegi nag comme que mbir mi mooy man na ko wax man na koo ñàkk a wax nga ne ah man naa ko jëf rek même bu dee benn yoon au cas où bu dee ne lu masat loo xam ne moom lu baax la woon <coughs> noonu la demee woon après ñu xam ne loolu bu ñu demee ci suñu borom que ne sii affaire bi noonu la woon ah bu boobaa fekk man au minimum def naa ko benn yoon voilà loolu mais tey bañ a ŋàññi tamit ñi nga xam ne dañ ne noonoo yooyu duñ ci du jëfe dara nga bañ leen a ŋàññi parce que ñoom it lahum wajh am nañ côté boo xam ne dëgër na parce que ñoom it boo xoolee seen côté raisonnement yi mënoo ko jël sànni teg fële loolu mënoo ko def kon wallahu ta'ala a'lam kon bu ñu ñëwaatee insha allahu ta'ala ci li nga xamante ne mooy Tabuk xew-xew yi xew Tabuk ci naaw axaa tanoox léegi nag ñu jàll ci leneen ñu jàll ci leneen muy ci xew-xew yi xew foofale muy nettaleeb saxaaba boo xam ne eh, radiyallahu taala anhu wa arda amaana ñu bari eh, nañu nañu xool kii bi eh, moom nettaleeb saxaaba boobu radiyallahu taala anhu wa ardaa muy nettaleeb Zul Bijaadayni Zul Bijaadayni Zul Bijaadayni muy eh, ci nettalem zul bijaadayni noonu lay siiwee woon zul bijaadayni am nañu ne abdallah la mujj tudd abdallah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi daal dinay nettali nettaleem moom mii di zul bijaadayni ak imaam ibn manda ñoom ñaar ñépp imaam ibn Isxaaq imaam ibn Manda ñu jëla ko ci Seydina ibn Mas'ud mais après dinaa la wax càllale imaam càllale yooyu naka noonu imaam al Bazzaar daal dina koy solo euh, imaam al Baghawi it solo na ko raxmatullah alal jamii Eh, imaam al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqidi al-Waaqidi daal na koy solo imaam ibn Isxaaq dane wa haddathanii Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi anna Abdallah ibn Mas'ud mooy gis nga càllale bi inqitaa mooy dafa am rupture ah mu ne wa xaddatani nettali na ma Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Xaaris mu ne Muhammad di doom Ibrahim ibn al-Xaaris at-Taymi moom moom moo ne anna Abdallah ibn Mas'ud kaana Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kaana yuxaddisu nekkoon na doon nettali après mu nettali nettali Zul Bijaadayni kanta imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu al-Bazzaar an shaykhihi Abbaad ibn Ahmad al-Arzami wa huwa matruuk imaam al-Haythami mu ne kanta imaam al-Bazzaar solo na xadiis bii imaam ibn Isxaaq solo ci ibn Mas'uud bi sanadin boo xam ne wérul mu imaam al-Bazzaar solo na ko jële ko ci sëriñam di Abbaad ibn Ahmad al-Arzami mu ne wa huwa matruk moom nag matruk la de mooy ay waxam moom it jaru da dàq ganaar waaw ah imaam al-Baghawi it na ko comme niñ la ko waxe ah. ci góor yoo xam ne ca càll ba ñu wér lañ waaye dafa am rupture comme comme rek imaam Nisaaq fii waaw imaam Ibn Mandah parey la moom soloo na ko ci yoonu Sa'd ibn Salt an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdillah ibn Mas'ud loolu noonu gis nga foofu sax moom am na jokkaloo imaam al-Waaqidi nag imaam al-Waaqidi e, moom ak e, imaam al-Bazzaar gis nga nee na la imaam al gi imaam al-Baghawi bokk rahmatullah moom sa ko solo ci guddaayam sauf que dafa am rupture imaam al-Waaqidi moom jar da présenter que moom it càllaleen wérul euh, bu dee càllale imaam bu dee xadiis bi imaam ibn Ishaq solo jaare ko ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu dafa commencé mbiru saxaaba bi du zil bija zul bija day ni tabu waaye buñ jëlee li ñoom euh, al-Waaqidi wak ñooñu ak euh, imaam al-Baghawi raxmatullah alal jami euh, foofu surtout bu imaam al-Waaqidi bi bi sanadin da'if muy premièrement kii mooy kan ne kaana Abdullah dhul bijaadayni min Muzayna mu ne dinañ ñëw ci zul bijaaday ni mooy lan luy zul bijaaday ni ne la insha allah dinañ ñëw euh, lan mooy zul bijaaday ni mu ne kaana abdullahi zul bijaaday ni abdullah da di zul bijaaday ni min muzayna ci waa muzayna la bokkoon waaw moo la ñaan zul bijaaday ni al muzani bokkoon ci tribu de muzayna maata abu wa huwa saghir falam yuwarrithu shay'a mu ne moom c'est que kii histoire am mooy moom baayam mooy bi baayam di génn àddina moom orphelin la mooy jirim la baayam dafa génn àddina fekk mu nekk ndaw yaayam rekk nekk ak moom waaye mooy tribu yooyu ni mel bàyyi te mooy di magu baayam wala rakku baayam nag daal di koy jël ne mu léegi moo koy yor ba ni nga xam ne ci lay nekkee mën a dëgër tamit am lu bari waaw waa ji nekk ci moom di màgg ba bi màggee mu nekk koo xam ne ku buur yàlla mooy bàyyi bi mu moom amul dara lu loo xam ne bàyyil na ko lu mu ko mën a doon sauf que nag bi ko bàyyi ci xam bi yoree bi màggee ah xéewal yi nag buntu xéewal yi ubbeeku mooy moom mu nekk boroom alal mu nekk boroom al alal wa la lahu ibilun wa ghanamun wa raqiq mu ne moom nag dafa amoon li nga xam ne mooy ay gëléem wa amoon ay euh, ay jur hein wa raqiq ak ay jaam waaw loolu lépp mu mujj leen moom mu ne fa lamma qadima rasulullahi Muzayna nag soriwuloon Medina tribu de Muzayna soriwuloon Medina noonu ak ay Juhayna même Juhayna it soriwul léegi nee na bi yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dégmale eh, gàddaay si Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ja'alat nafsuhu tatuuqu ila al islaam wala yaqdiru alayhi min ammihi xatta madat sunuun wal mashaahid wal mashaahidu kulluha neen nag bi yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaay see moom Abdallah Zul Bijaadayni instant bi Abdallah bu dee ci histoire am côté bi Abdallah kon lañ ko doon wax wala tur bi nga xam ne moom la ci woon waaye waaye Zul Bijaadayni nekk bu ko woon te dinañ wax dinañ gis lan moo tax ñu tudde ko noonu ak kan moo ko tudde léegi moom mu xaar yonent bi aleyhi salaatu ñëw gàddaay si nekk mi dina at yi dem moom nag bëggoon na dugg ci l'islam bu yàgg waaye manu ko won parce que bon bàyyi ko xam bi gis na ne bëggul lislaam dara te moo ko yar mooy léppam quoi fee kii bés bu ma nee ko damay dugg ci l'islam léegi mu doon xaar bàyyitex bi hein ba ni nga xam ne nekk fa ba ay at yu bari romb daanaka xare yonent mi aleyhi salaatu salaam yépp romb ba mu des tabu waaw noonu romb waaw yu bari romb fan sarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa Makka raji'an ila madina noonu la mbir yu mais jataay yu bari kii yu bari xare yu bari romb ba ni nga xam ne fathu Makka ci lay amee ba yonent mi aleyhi salaatu salaam jóge Makka daal di dégmal ñibbisiwaat Madinatul Munawwara après kon après Hunayn yooyu yëpp am ba pare hein bi loolu bon fa Abdullah Zul Bijaadayni li ammi Abdullah Zul Bijaadayni wax wax bàytex bi ne ko yaa am qad intadartu islaamaka falaa araaka turiidu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa'dhan lii fil ko ah bàytex sama sama baay tëx ah man de doon naa xaar nga dugg ci lislaam doon naa gis ngay ngay ngay ngay ci nga doon naa xaar nga dugg ci lislaam waaye gis naa ne yow daal ah gisuma nga jublu Seydina Muhammad dara waaw mooy alayhi salaam gis naa ne daal bëggoo ko dara kon nag comme que yow bëggoo te bëggoo dugg ci diineem waaw fazan lii fil islaam te nga ma jox ndigal waaye man ma dugg ci lislaam man fa qaala bi mer ko wallahi la in ittabaata muhammadan sallallahu sallam laa taraktu bi yadika shay'an kuntu a'taytuka a'taytuka a'taytukaha a'taytukahu illa bàyyi tex bi mer ne ko wallaahi maa ngi war ci yàlla la in ittabaata muhammadan bés boo fi toppee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa laa taraktu bi yadika shay'an gis nga sa loxo benn dara laa dul bàyyeeti sa loxo mooy alal jépp laay confisquer waaw je vais te confisquer tous waaw dara laa dul bàyyeeti sa loxo lépp laay foqar ci waaw lépp laay nangu alal yépp naa ko nangu gis nga sa ibil yéeg sa gëléem yéeg sa xar yéeg sa jaam yi lépp lay nangu confisqué waxuma la dara xatta saw bayka même yére yi nga sol dinaa ko nangu parce yow maay sa lépp maa la yoroon boo amee li nga am maa tax waaw bés boo fi duggee ci diine ju bees bi boo fi duggee ci diine ju bees bi mu noonu laa lay def fa mais zul bi jaa day ni na ko waaye mais wa ana wallahi muttabi'un muhammadana wa muslimun wa tarikun ibaadata alxajari walwathan waaw wa hada ma bi yadi mu ne ko ah waaw comme que ni yaay kii bàyyi tax lool nga jàpp man nag jàppuma loolu waaw oh, man nag wallahi maa ngi wat ci yàlla muttabi'un muhammadan man nag damay topp Seydina Muhammad waaw nekk di xaar parce que ñoom diw wala loolu man nga leen ko wax ciy teggin comme ni mu def ngir convaincre leen buñ bañee nii nga dem ko wax voilà moo tax mu ne ah <laughs> baax na man nag <laughs> man nag damay topp Seydina Muhammad ah, te wa muslimun te jullit la mooy damay nekk jullit bàyyi wa taarikun ibadatal xajari wala sax damay bàyyi di jaamu ay xeer ak ay xërëm léegi nag alal bi nga ne dangay ngay nangu kaay ma yombalal wa hadha ma bi yadi fa xud lii moo nekk sama loxo même nekk sama loxo jëlal leneen lépp jël fa axada kullama ataahu hatta jarradahu min isaari ne ko yére bi it génneel summil waaw parce que lii lépp bu mën a yorul woon doo ko am waaw nee fa jaa ummahu fa qata'at bijaadan laha fa tazara bi waaxidin wartada bil aaxar bi mu demee noonu mu dikkal yaayam waaw ko ah sama baay tex de sama frère baay moo ma déshérité nangu na li ma amoon yépp alal ma amoon yépp nee na moo ko moom léegi xataa yére yi ma soloon nangu na ko léegi nag ah man nag yaay maa ngi nii yaay ji daal di koy daggal benn yére bu diis loolu mooy bijaat comme l'imam Ibn Hisham wax mu ne albijaadu alkisaa'ul ghaliz aljaafi albijaad mooy benn mbalaan la yére bu diis la waaw bu diis a diis lay doon mu ne euh, kon mooy mbalaan mu yére bu diis la mu utal ko ko nag benn mu dagg ko ñaari dagg nag benn bi fa tazara bi waaxidin wartadaa bi aaxar benn bi mu def ko làmbaayu suuf benn bi mu def ko làmbaayu kawam mooy deux pièces ko mooy bu dee loolu mooy deux pièces man yooyu dama cee xawul xam dara mooy daal ñaari yére mooy ni nit di sole mbubb ak tubay voilà mooy loolu laa ci jublu <laughs> léegi nee na summa aqbala ila al madina fa tojaa fi l masjid léegi nag comme mu jóge Muzayna ah, waaw ñëw medinatul munawwara comme que daa bëgg a tuub si doxandéem la xamu fi kenn mu dem ci jàkka ji ndax jàkka ji mooy ma waa kulli gharib waaw réew jullit ñi jàkka mooy ma waa kullu kulli gharib mooy euh, delluwaayum te mooy këru képp koo xam ne étranger nga ku tumuraanke nga te amoo ku la yoragul gisoon nañu rolu jàkka yi ah yàgg na léegi mu dem tëdd foofu ci jàkka ji amul woon buntu amul woon naan hee yaa ngi ñëw des fois jàkka yi sax nga ñëw julli jot ngay ñëw ngeen ñëw bàyyi diw ma yor caabi ja walla ñu yor caabi yi kenn new fi waaw ñuy woonte ka laaj waaw kenn yorul beneen caabi loolu dal na ma Sénégal te amaana ñuy déglu dal na leen wala ñu dégg ko mu dal waaw bis boobu moom ñëw ba ci jàkka ji xamuñu nu ñuy def parce que ñu yor caabi ji daanaka kenn ñëwul. amoon nañ nag ay ngànt waaw ñépp taxaw ci buntu jàkka ji xaw ma finalement nan la demeeti woon sax fàtte naa ni mu demee ni mu jeexe waaye loolu moom am na man fekke naa loolu jàkka yi nag amul woon loolu mooy amul woon foo xam ne dañ naan daa am caabi yu ñuy tëj déet mu ñëw nag dugg ci biir daal di tëdd ci jàkka ji waaw summa salla ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam subha kon mooy lii lépp guddi la woon te loolu tamit mooy logique bu ñu ko summee mu man di dem ci yaayam waaw mooy nangu gi nga xam ne moom lañu nangoo yéere mooy guddi la waa pëccëg gi nii muy dox def yaramu neen ci àll bi ñépp di ko gis <laughs> nee kon summa salla ba mu fa fanaanee ci jàkka ji ci suba mu daal di julli rot ak ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam hmm? wa kaana rasulullahi mu ne te ndaw yàlla li sallallahu alayhi dafa nekkoon yatasaffahu nnaasa idan sarafa min as-subh fa nadara ilayhi fa ankara mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nag bu ma soon a jiite nit ñi ba tourné day xool nit ñi di xool anakan moo ñëw ak tamit diw ku absenté mu laajte ay nouvelle am lan moo tax diw moom gisuñu ko mbaa jàmm la yu mel noonu ndax niw nit boo nee kilifa yooyu dañ ko war a bàyyi xel waxuma la lool rek ay àndandoo rek wala ngeen bokkub daayira wala ngeen bokkub kon ab association wala lool bu dee koo xam ne wala ngeen di ñëw ci jàkka ji bu ngeen gisee koo xam ne gis ngeen ne ñëwul te da doon ñëw tout temps surtout mu ñëwul benn jour beneen jour dangeen di xool ci lan la war a nekk mais du ngeen toog rek indifférent non non rawatina bu dee njiit nga ngay ngay ngay bàyyi xel di seetlu ana kan moo teew ak ku teewul ki teewul lan moo tax teewul mbaa jàmm ak yu mel noonu loolu dafa am solo yonent ba ne saar saam ak da doon def lool da doon def loolu bu ma soon julli ba pare lool mu doon turne noonu loolu lépp da ko doon xoolaale léegi bi muy xool ba gis waa yi fa ankara mooy kii daal kii moom maa ngi koy dóor a gis de <laughs> kii moom dëkkul ci ci suñu dëkk bi Madina ala saakin abdul saar saar alayhi salaatu wassalaam man ant mu ne ko yow la kan nee na fant saba lahu waa daal di koy wax hein ci li nga xamante ne nii mooy euh, mooy fi cosaanoo waaw fa mu ne yonent mi alei saatu salaam ne ko anta abdullah zul bijaadayni mooy mu ko waxee kiiwam mu ne ko ah fekk waxu ko sax ne ko man sama yaay ak lii damaa dem nii loolu waxu ko ko mais dana ko rek man la diw abdallah almuzani ak wax ko tamit ay maamam abdallah ibn nangam nangam ak almuzani yonent ma lay saar ne ko anta abdallah dul bijaadayn yow yaa abdallah borom ñaari kii yi yére yi nga xam dañu dagg dañ ko dagg comme nit tailleur buy jële ab piis piis mooy ab tissu <laughs> piis daal di koy dagg mu nekk ñaar benn bi pour mbubb mi benn bi pour tubay mu ne ko ah yow yaay Abdallah Dul Bijaadayni ci noonu lañ ko tudde Dul Bijaadayni imaam Ibn Hisham dane wa innama summiya Dul Bijaadayni li annahu kaana yunaaza'u ila al-islaam eh, fa yamna'u qawmuhu min dhaalika wa yudayyiquuna alayhi hattaa tarakuuhu fii bijaadin laysa alayhi ghayruhu fa haraba minhum ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kaan fa lamma kaana qariban minhu shaqqa bijaadahu bithnayni fatazara bi waaxidin washtamala bil aaxir thumma ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qiila lahu dhul bijaadayni li dhaalika. imaam Ibn Hisham contrairement ak li imaam al-Waaqidi wax feete waaye riwaaya imaam al-Waaqidi bi ñu newoon sànq imaam Ibn Hisham moom it bi sanadin da'if ndax dafa ñëw rek wax. mu ne dañ koo tudde dul ni ndax moom dafa bëggoon a ñëw ci lislaam dugg ci lislaam waa ñoñam tere ko mooy waa Muzayna mooy bàyyte xam mooy bàyyte xam la doon ñu ko doon taral nag ci kawam ba ni ñu ko bàyyee bàyyee luñ ko benn alal lu dul ñaari ab yére benn yére bu diis waaw mu di daw nag jóge foofu Muzayna ñëw ci rent balay sarsam bi mu jegee ñëw bay jege Medina nag mu jël yé ngandum yére boobu ngandum euh, dara jooju wala darab boobu daal di koy xotti ñaari mu nekk ñaar benn bi mu def ko làmbaayu suufam benn bi mu def ko làmbaayu kawam dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ñëwee nag nit ña xam histoire am fa qiila ñu ne ko lahu ñeel ko zul bijaadayni boroom ñaari sër yi voilà loolu la imaam ibn Hisham wax moom it bi sanadin da'if léegi bu dee buñ ñaatee ci riwaay imaam al-Waaqidi bële moom bi sanadin da'if aydan mu ne kon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko anta Abdallah Zul Bijaadayni yow yaa Abdallah Zul Bijaadayni ginnaaw gi mu ne ko inzil minni qariban ne ko nag nekkal fu jege bu ma sori mooy fi ngay dëkk dalal foo xam ne soriwul mu ne fa kaana yaquunu fi adyaafihi wa yu'allimuhu al-Qur'aan xatta qaraa quraanan kathiira mu ne moom nag nekkoon na eh, da bokk nag ci ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon teral ganam yi wa yuallimuhu alquraan doon ko xamal alquraan xatta qaraa quraanan kathiiran ba ni muy jàngi alquraan yu bari moom dul bijaadayni mu judd am xam-xamu alquraan mu xam alquraan lu bari mu ne nag waaye wa kaana rajulan sayyitan fa kaana yaqumu fil masjidi fa yarfa'u sawtahu fil qiraa mu ne woon nag eh, dafa ne woon koo xam ne nag buur yàlla da ko mayoon baat bu porté mooy voix wam baat bi dafa fooroon waaw ne mooy da doon taxaw dinaa file ci jàkka ji mais buy jàng koom ko baat bi dafa foor ci kaw lay wax bu doon jàng fa qaala a mar Umar radiyallahu anhu ne ya rasulallah alaa tasma'a a al-a'raabi yarfa'u sawtahu bil-qur'aan hatta qad mana'a an-naas al-qiraa'a sayyidina Umar ñëw plaindre lool ci yonent mi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais julli mais moom sax buy julli ca kaw kaw lay wax ba daanaka day tere ñeneen ñu mën a concentré wu tamit di jàng quoi di mën a jàng nee na fa qaala rasulullah yonent mi alei satu salaam seydna omar daahu ya omar ne ko bàyyi ko fa innahu qad xaraja muhaajiran ila allahi taala wa ila rasuli ndax moom dafa génn ah gàddaay xaalam nekk kuy gàddaay jëm ila ci buur yàlla taala mu kawe wa ila rasuli ak ci ndawam bi sallallahu alayhi wa mu ne fa lamma xaraja rasulullah wala fii nag mooy mooy mooy li nga xam ne nag mooy lii am lien ak fi ñu nekk di ghazwatu Tabuk mu ne kon fa lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila Tabuuk qaala ya rasulallah allah ta'ala li shahaada bi shahaada neen nag bi yonent ma sa saam kero bi ñuy waajal dem tabu dañuy génn nag Abdallah Dul Bijaadayni radiyallahu anhu ñëw na yonent ma sa saam ah al-Muzani yonent ma sa saam nag damaa bëggoon nga ñaanal ma buur yàlla may ma xare bi ñu jëm ma nekk martyr waaw ma faatu ci yoonu yàlla yenent alayhi salaam eh, daldi koy takkal benn affaire ci kii bi ci loxo bi fi naan doole ji ndax dana ko ëndil ma benn eh, xas benn xas ci garab samura ak garab mu ëndil ko ko mooy li ngay dagg ci garab gi bi mu ko ko ëndilee yonent ma saa saa lu nooy mu ñëw takk ko ci loxoom takk ko ci fi naan doole ji mu takkal ko foofu ne allahumma inni ahrimu damahu anil kuffaar yonent ma saa saa am kii buur yàlla man yonent ma saa saa may ñaan nga xaraamal deretam ci kuffaar yi ci yéeféer yi nee na bi yonent ma lay saar saam waxee loolu mu ne ko ah ya rasulallah laysa hada de mu ne ko yonent ma lay saar salaam non man yow daam dafa mel ni déggoo li ma wax de waxuma nga ñaanal ma ngir ma bañ a faatu de damaa ñaan ngir xare bii ñu dem ma faatu fa nekk martyr <coughs> yonent ma lay saar salaam ne ko innaka ida xarajta ghaziyan fi sabilillahi fa axadatka alxuma fa qatalatka fa anta shahid wa in waqasatka daabatuk fa anta shahidun tubaali bi ayatin kaan yeneen ma ne saar-saam ne ko nag yëgal ne in yow dëgg-dëgg idaa xarajta gis nga boo génnee ghaziyan gis nga yoonu yàlla boo ci génnee fii sabilillah di xare ngir yàlla ci yoonu yàlla fa aradatka al xumaa xumaa gi sibiru jàpp la fa qatalatka mu faat la sibiru faat la fekk yaa ngi ci yoonu ci toolu xare wala ci yoon wi di dem fa anta shahid yow shahid nga waaw yow shahid nga loolu Alxuraan waxoon képp ku génn min baytihi muhaajiran ila Allah thumma yudrikul mawt yudrikuhul mawt faqad waqa'a ajruhu Allah képp koo xamante ni dafa génn këram di gàddaay jëm ci buur yàlla te jihaad façon gàddaay la voilà kooku bu faatoo summa yudrikul maw kooku ak ayam ak payam buur yàlla mi dara warul moo ko warul voilà léegi kon mu ne ko même boo demee di gàddaay di di di xare ji ci yoonu yàlla sibiru dal la daal di lay faat fa anta shahid yow martyr nga wa ida waqasatka bu la bu la bu la joggee dàbbatuka sa sa sa sa dàbba gi moo xam gëléem gi wala mbaam wi walla fas wi nga jaare fa faatu fa anta shahid yow shahid nga laa tubaali bi ay yetikaan léegi nag comme xam nga loolu ak tamit ki ñu faat réellement bi ngay ñaan yow ñun ñépp ay shahid lañ kon nag bul bàyyeeti xel ci ban ci moo la dal mu ne fa lamma nazalu tabuk aqaamu biha ayyaman thumma tuwfi abdullah zul bijaadayni waaw léegi nag ba ñu àggee foofu nag ca la abdullah zul bijaadayni tabuk ñu toog ay fan ci la a génn àddina moom Zul Bijaadayni xoola riwaay imaam ibn kii bi ibn Mas'ud bi bi mooy bi bi imaam al eh, ibn ibn ibn Isxaaq tudd mu ne foofu Seydina mu ne kon dane woon xaddatani nettal na Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi mooma nett anna Abdallah ibn Mas'ud kene Seydina Abdallah ibn Mas'ud kaana yuhaddisu nekkoon na doon nettali qaala nee na qumtu min jawfi layl nee na Seydina Abdallah ibn Mas'ud nee na léegi ñu ngi ci riwaay imaam al Ibn Isa mu ne damaa jóg Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na dana damaa jóg ci guddi gi wa ana ma'a rasulillahi fi ghazwati Tabuk fekk ñu ngi woon ghazwatu Tabuk ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na fa ra'aytu shu'latan fii min naarin fii nahiyati al ma gis benn flamme benn jum waaw ci safara mu gis ko benn jum ci côté fii arme bi nii nekk fekk mu guddi mu guddi qaala fattaba'tuha anzur ilayha ma topp ko di xo mais guddi gi ñépp di nelaw moom lée moom lan la kan mooy bouger na la yor ab kii nee na fa ida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakar wa umar nee na bi wagsee di topp ba xaw a jege affaire bi xool bu baax gis ndeke yonent mi alayhi salaatu salaam la seydna abu bakar seydna umar mu ne fa ida abdullah ibn abdullah zul bijaadayni al-muzani qadman ndekete yoo fa ma leen gis te côté ba mooy newuñ fi gaay mais ci wet gi ndeke dañ ko doon utal fu ñu ko suul foofu ndekk abdullah zul bijaadayn almuzani moo génn àddina wa idaa hum qad xafaru lahu ma fekk man bi ma leen di gis ma ñëw fekk ne gasal nañ ko ba pare mu ne wa rasulullahi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam fi xufratihi mu ngi mooy fi ñu ko war a suul wa abu bakrin wa omar yudniyaanihi ilay ñu koy ñu koy yoor mooy yonentu Yàlla sallallahu alayhi nekk ci biir euh, bàmmeel bi fi ñu ko war a denc ci biir kàmb ñu koy yoor nag di ko jox néew bi ngir mu daal di koy teg man koo denc <coughs> wa yaqulu mu ngi naan ad adniya ila ilayya axaakuma jottali leen ma bi mu duggee ba taxaw bu baax ne leen jottali leen ma seen seen mbokk mi nee na ñu daal di koy jox bi mu paree nag nee na yonent mi saa sa am daal di koy ñaanal ne allahumma inni yaa allahumma buur yàlla inni man de inni man rasuulullah ah am saytu bi may gont de raadiyan maa ngi gërëmoon anhu abdallah zul bijaaday ni miy génnaa dina farodi anhu yal nanga gërëm te kontaan ci moom yal na am sa man gërëm naa ko de làq na sama ngërëm allah waaw nee na nag après ci noonu la ko denc Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na qaala yaqulu Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud nee na bi mu déggee ñaan gu réy gii yéey ngërëmuy mais ngërëmuy yàlla ak yonent loolu nit jullit di lan lan mooy finalité bu dul loolu mooy ngërëmu yàlla ak ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy li gën a kawe lu nit mën a am kii nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ne moom am na ko abdallah seydna abdullah ibn mas'ud ne yaa laytani kuntu kuntu saaxibal xufra waay waay ak a neexoon ma nekkoon maay kooku waay laa ak ah, waay waay maay ma maa bëggoon a nekk palaasu kii ñu fekkoon man la ñuy suul man ibn mas'ud ndax lan ma dégg ñu ne ma may faat yenn saa ma denc ne may buur yàlla kii gërëm naa yow gërëm ko ay way neexoon ma nekk te loolu moom xam nga ne bu ko yonent ma saa saa waxee mooy nekk na woon mooy borom bi gërëm na ko ah kon loolu mooy li jëmoon ci mbiru Zul Bijaadayn kon keroog moom mii dafa faatu Tabuk mais te kenn reyu ko xam nga xare amu fa sax mais mooy li ko nenti male saar sam waxoon mooy nit ki loolu la tamit noo faatoo ci yoonu yàlla rek ah yow it fa anta waaw bul xool ndax lan moo la faat loolu lépp du ci dara waaw essentiel moo ci yoonu yàlla nga faatu